alayhi afdalu salaati salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul balaagi di xajjatul islaami di xajjatul kamaali wattamaam muy xajjatu rasulillah wala xijjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa ma zilnaa wa naxnu bi dil xulayfa ba léegi ñu ngi woon alt bu njëkk fu njëkk fi nga xam ne moom fa def escale moom alayhi salaatu wassalaam bi mu bàyyeekoo Medina bésub samedi ci mois Dhul Qa'da wala Dhul Qa'da nga xam ne qaasidan xajja baytillahi al xaraam fi mu njëkkoon a dal mooy kon fi mu wàccoon mooy Dhul Hulayfa fa lañu yem noonu nag ñu ngi woon ci cëppaandaluug xew-xew ya xew foofale ca Dhul Hulayfa ginnaaw bi ñu xamee ne julli na fa tisbaar ba mu agsee ca samedi boobale noo jëli na fa tàkkusaan moo ko fa fekk wala la fa fekk ñaari rakaa mu julli fa timis gee julli fa fajar julli fa tisbaar fa lamma qadaa salaatahu sallallahu alayhi daa bi naaqatihi fa ash'araha wa qalladaha ba pare mu daldi yéeg bi mu paree kon ci julli yi kama rawaahu al wa mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma dafa laaj géléemam ñu indil ko ko budnu gi badana yi benn ci yooyu mu daldi koy fa ash'araha mu nàccal ko ci boos bi ci côté bi nga xam ne moo féete ndejoor bi wa qalladaha mu takkal ko ci baat bi ñaari dàll lu muy al wa taqlid lil i'laam ngir ñu man koo xàmmee ak yooyu waxoon nañu li nga xam ne mooy xikkam yi ne woon ci jëf joo jële walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw gi mu war li nga xam ne mooy géléemam ci buntu jàkka ji comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon fa lamman ba'athat bihi naaqato bi nga xam ne ci la géléem bi mu waree ndax géléem boo koy war day yës day wàcc nga yéeg bu mu yéegee nag ba géléem gi jóg ba ne cow ba daanaka sax ci yeneen riwaay comme li al imaam ibnu wax ba commencé sax jéego tuuti waaye fala man bansa mooy ba mu ne bërëg naaqatuhu ba jóg ba taxaw hatta stawat bihi alal baydaa i ca buntu jàkk ji ca suuf sa ahal ci la defe ihlaal muy wax ca kaw labbayk allahumma labbayk léegi labbayk allahumma bi lan ana léegi ginnaaw bi ñu xamee lool gisoon nañ ci suñu jotaay bii weesu fan la ko defe kon mooy fii ñu wax te gisoon nañ ci ne kon riwaayaat yi nga xamante ne nii ci apparence bi day wane ne dañoo wuute wuute amu ci muy riwaaya bi nga xam ne yi bari yi ñu jële ci mawlaana ibnu Umar mu ne maa ahalla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa min indi al masjid yaani masjid dhil hulayfa masjid dhil hulayfa mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam armaalul benn yoon lu dul mooy deful ah ihlaal bi Ah, wax la muy yéene lu dul fa jàkka ja muy man ci jublu jàkkaay dal fa après yeneen yi nga gis mu ne ca buntu ca bam ca buntu jàkka ja lamma stawat bihi naaqatuhu qaa'ima hein ah, mu ne ahalla ci la defe ihlaal foofule ak mu riwaaye ñoom Seydina Anas yi hatta stawaat bihi naaqatuhu ca kaw géléemam ci la defe li nga xam ne mooy ihlaal bi ak bi nga xam ne dane alal bayda comme ni ne ci riwaay yi nga xam ne al imaam ibnu abbas waaye waxoon nañ la riwaay bi wérul moo ne ba nga xam ne fala yéeg sharafal bayda yooyu gisoon nañ ne riwaay boobu daal diwul wér ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim kon muy riwaaya xusayf aljazari te loolu waxoon nañ la li ci newoon ak waxu ñoom al imaam al xaafidul bayhaqi ak al imaam ma léegi kon ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis loolu kon ba xam ne kon ihlaal bi mawlaana ibnu abbaas mawlaana ibnu umar radiyallahu anhuma lam doon wax naan fa jàkke ja li ko wone moo yeneen riwaayaam yi ak jëfam ji mu jëf ne wa zaama annahu ra'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba faala mithla mu ne te moom gis na yonent mi alayhi salaatu salaam faala daalika mu def loolu le mooy bi mu jullee da doon moom bu doon eh, mawlaana ibn Umar bu doon dem di aji da doon ñëw wa masjidu Dhil Hulayfa ci waadul aqiiq fi hadha al waadi mu daal di fay julli fekk bu julli tisbaar ñaari rakaa bu paree digle nañ ko jox waruwaayam mu war bu waree ci lay commencer ihlaal mu ne yonent bi sallallahu alayhi lii la def te waxoon nañ la albayda kon nga alxaafis ibn kathir wax daa mooy yaani al ard ca suuf sa foofale nga xam ne moo nekk ca buntu masjidu dhil hulayfa kon ginnaaw loolu nag tey ñu waroon a jàll ci masala miñ la doon wax muy masala waa bima ahalla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bima ana ci lan ahalla la defe ihlaal rasulullahi yenent bi sallallahu alayhi wa ndaw yàlla li hal ah hal xajja mufradan aw xajjan aw xajja mutamattaa mutamattia aw qiraana aw mutlaqa hal ahalla ihlaalan mutlaqa aw hal ahalla it aw hal ahalla ihlaalan bi xaj aw bi umra wala alqiraan yooyu nag lañu waroon a gis masala boobu insha allahu léegi mooy kon boo seetloo ñeenti ñeenti pàcc la ñi nga xam ne dañ ne mooy laaj bi bon foog naa waxuma ko ci wolof mooy laaj bi masala bi masala mooy questionnement mooy ab laaj waaw boo xam ne dañ koo sànni lu war koo tontu ah turihatil masala ah ah wa hiya taxtaaju ila jawaab léegi mooy ab laaj la mooy léegi bi nga xam ne sa bi sallallahu fan la yéegi fan la defe ihlaal yëkkati kàddoom ca kaw def ihlaal ginnaaw bi ñu xamee loolu li ci tegu mooy ana lan lan la ihlaal bima ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ana lan ci lan la ihlaal léegi dafa am loolu léegi ñu ngi ñëw ci tontu bi dañ naan la dafa am ñeenti ñeenti ñeenti tontu bu am ci laaj boobu am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo xam ne dañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ifraad la def waaw mooy xajju ifraad moom la yéene ba muy yéene kero bi ma ahl la nga laaj xaala labbayka allahumma bi xajj loolu la wax loolu mooy première partie am ñeneen kon première wax a jàppal deuxième wax am ñu ne ah non moom yonent bi sallallahu alayhi moom xajju tamattu la def mooy tamattu mooy lan tamattu mooy lan mooy man de dama ñëw ci période aj ci période aj weeru aj yi ma umra ba pare laata may dugg ci aj gi loolu mooy tamattu mais entre parenthèses waxoon naa la jataay bii wees wala bi ko jiitu que ne saxaaba yi radiyallahu anhum léeg-léeg bu ñu jooyalee tamattu jubluwuñ ci comme li ma wax sànq nii étymologique bi ma wax léegi nii que mooy ma ñëw aj umra ba pare daal dugg ci aj des fois ñoom jubluwuñ ci dina dinañ ko wax jublu ci xiraan te loo des fois dinañ ko wax jublu ci tout simplement def umra ci weeru aj est-ce que dégg nga bu baax. lool laa loolu wax ne il faut lool mu leer ñu jàpp ko sinon mbir yi day jàmbaajoo ci après suñu bopp yi te mën nañu bañ a comprendre après dalil yi ñuy gis ak waxu saxaaba yi radiyallahu ak yenn ci salaf yi bu ñuy wax lan la ñuy wax mooy tamattu dafa am lu ñu naan tamattu xaas ak tamattu am tamattu am comme ni ñuy gisee dinañ gis xadiis boo xam ne ku mel ni Seydina Saïd euh, euh, nan la tuddati euh, mu ngi ci mu asharatul mubashirin yi Saad voilà Seydina Saad Abu Ishaq Saad ibn Abi Saad ibn Abi Waqqas Abi Waqqas dinañ gis moom xadiisam buy wax loolu buy wane ne ñoom tamattu non seulement dañ ciy jublu lan mooy def ta mooy def def umra ci weeru aj yi waaw al alxajju ashhurun maalumaat li suñu boroom wax aj ashhurun maalumaat ay weer la yoo xam ne lu ñu xam la mooy fi nga xam ne nit ki mën na faa tàmba mooy weeru aj lii weeru aj yii la muy ginnaaw ramadaan mooy shawwal ah shawwal zul qaada ak zul xijja léegi est ce que zul xijja gi la wala ba yawmu naxri loolu xilaafan loolu ak wuute la boo xam ne moo am ci boroom xam-xam yi te loolu masala bii nii gisoon nañ ko te yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci zaadul xujjaaji ila baytillahi alxaram mooy kon ay weer la léegi ñoom dinañ gis ne tamattu def umra ci ci ayaamu alxaj ay ya mooy kii nu mu tudd euh, euh, fii ashuril hajj dañ koy woowee tamattu mais ñun bi ñuy wax nii tamattu bii mooy bi nga xam ne mooy étymologiquement bi nga xam ne euh, moom la en tout cas mooy terminologie wu boroom xam-xam yi rahmatullah léegi waaw mooy léegi nga xam ne bu ñu ko joyelee wax ko boobu lañ ci jublu waaw léegi nag mooy tamattu boobu am ñu ne tamattu la def mais ñoom euh, ñi ne tamattu la def à vrai dire dañ ne tamattu boo xam ne bu xaw a spécial la <laughs> comme ni ñuy gisee euh, ku mel ni ñoom al imaam ibnu Qudaama rahmatullah alayhi nga xam ne moom moom bokk na ci ñi nga xam ne mooy les grands porteurs wax jooju noonu que ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu def mooy tamattu boo xam ne nag bu jagoo la. loolu dinañ ko gis ak bon tamaton bu jagoo mooy la hein boo xam ne bu xaw a particulier la voilà mooy kon am ñu ne loolu la def hein parce que waxoon naa la ne lan moo tax mu mu mu tamaton fii mu mu bu bu particulier bu wuteeg man ni ma définir ak ni boroom xam-xam yi buñ nee tamaton liñ ci jublu ci wàllu aj bokkul ak dañ koy wax tamit muta mutaatul xaj xam nga muta gisoon nañ ahkaamul muta ci mariage temporaire mais loolu mooy côté mariage mais it dafa am mutaatul xaj am mutaatul nisaa yi dafa am li ñu naan muta bi nga xam ne mooy mutaatul xaj mooy loolu nag bii leen ci jublu waxoon nañ la mooy li ñu naan une pierre deux coups mennum xeer laay sànni jam ci ñaari cible mooy ne sama voyage bi nga xam ne man de voyage bi ba ma doon wuyu wa wa azzin fi naasi ya'tuuka rijaala wa ala kulli daamirin xam nga suñu borom da ne wa azzin bil hajj wooteel yëgleel yow Seydina Ibrahim aleyhi salaatu wa salaam ci aj bu ko defee nit ñi dinañ la dikkal ñii di dox ñii di war ñii du ne lu nekk daal fu nekk dinañ fa jóge di ñëw mooy ne man voyage boobu aj laa ci doon def laa ci waroon def mais. ci xéewalu buur yàlla mu may ma ma mën a defaale umra ci biir voyage boobu noonu benn voyage loo xam ne dama doon def ñaari voyage ngir def ko comme ni nga koy gisee da ngay gis ñoo xam ne dañuy voyage yi dem dañuy dem umra ji ah comme ci ramadan wala beneen weer paas jënd bi kii dem Makka dem umra ji ba pare ak gi ñëw defaguñ ko parce que loolu mënaguñ ko mais mooy ba léegi day tegu seen loos bu dee ne mën nañu ko jamono ñooñ ko mënee léegi ñu def ko mooy deux voyages loo xam ne ci deux voyages nga def ko ci benn mooy deux pierres une pierre deux coups mennum xeer laa sànni jam ñaari picc voilà léegi nag tamaton boobu ñun tamaton bii nii waxoon naa la ne façon bii nii ñu wax amul kenn bokk ci boroom xam-xam yi wala képp ko wax mooy dafa def def le bale sarsam def na ko waaw moo tax ñoom al imaam ibnu Qudaama buñ ne yonent saa salaam tamaton la def waxuñ ne waxuñ mukk ko ne mooy comme ni ñu définir nii ne da ngay def umra da ngay ñëw ci péri comme moom ni ñu ñëwee nii xam nga mu ngi ñëw Dul Qa'da la la génn Medina ah fin wu Dul Qa'da li xamsin baqiina waaye gisoon nañ ne li li arba'in baqiina parce que weer wa matut woon comme ni ñu ko leera woon ca début ba ah que ne weer wa vingt cinq vingt cinq la génn. min dul qa'da muy bésu samedi hein mais weer woowu matul woon ci waa Médina te waxoon naa la jàppal ma bu baax ci waa Médina boobu bu ko fàcce de bu ko fàcce de ah bu ko fàtte insha allahu taala léegi mooy tamatoo bi nga xam ne mooy man damay ñëw umra ba pare ba nekk xalaal génn mooy xalaal mooy yiñ ma doon tere parfum dagg we joteeg sama soxna bu dee nit ko am soxnaam la wala yu mel noonu ay takk sëyëg yooyu yépp ñu daal yoon lay tere ak parfum mooy yooyu kii umra dañ ko koo tere ak sol façon yére yi nga xam ne du mooy yi nga xam ne yu ñaw la ak yooyu ci góor loolu doon yépp man bu ma defee nu mu tudd umra ba pare ba génn ci loolu ba pare sama umra mooy yooyu yépp daf may daganaan ma man koo def waaw bu ma fa yoree parfum manu parfum ma neexee sax ma kosu fan yooyu laata may dugg ci aj gi waaw ma kosu waaw loolu bu ma neexee ma def ko costume bu ma neexee ma sol sama jiin yu mel noonu bu la neexee nga sol bu la neexee nga désodori déodorant xaw ma déo déodorant ah déodorant la waaw wala yooyu yëpp mën nga ko utiliser dagg say wee lii parfum kii yooyu yëpp boo la neexee nga def ko boo amee soxna bu la neexee ngeen ànd ca hôtel ba ngeen ne wala fu ngeen ne mais ci ay bon ci ko waa voilà mooy loolu euh, euh, nga def loolu ba pare après nag bi nga paree ba nekk xalaal loolu lañ naan nga nekk xalaal après nga door a duggaat ci ak gi loolu moom ñépp d'accord na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom deful loolu waaw deful loolu te comme loom ñu ñoom euh, euh, al imaam Ibnul ak ñoom al imaam Ibnu Kathir di wax ne rahmatullah alayhi man moom ku ci fekk naa man moom xaw ma kenn koo xam ne lii moom toxal dégg dégg xaw ma man de xaw ma ci benn boroom xam-xam muñ toxal ne mas naa nettali na Yonent saa saam def na lii parce que dafa leer na defu ko <laughs> moo tax ma doon wax naan képp koo xam ne nee nañ moo ku wax lii moom mooy def def la bu rëy rëy rëy nga def waaw mooy tabaton bii. li lii ñu wax ni loolu moom yépp d'accord nañ saa saa defu ko nga ne ma kon ñoom al imam ibn Qudama li nga wax moom ñoo wax lu wax ji ñoo kon ñoom ban tamaton lañ lay wax nañ la léeg léegi bu ñëwee ci tamaton boobu dinañ la ko wax ñoom dañ ne yoneen saa salaam dafa def tamaton mais comme que dafa andi woon gis nañ ne saaqal hadiya dafa conduire mooy indaale na dafa wommat jële min zil xulayfa zil xulayfa la jëlee comme ni ñu ko gisoon ci xadiis yu Mawlaana Ibnu Umar yi fële fala waajale budunaam yi ah muy na yi géléem yi nga xam ne ñoom la waajal ngir yóbbu ko eh, eh, hadiyan baaliral Kaaba ca Kaaba nga ngir saraxe ko foofu rendi ko fa sarax loj ko fa rendi kii ko saraxe ko fa jox ko masaakiin yi eh. yoo loolu noonu comme que da koo indi woon loolu moo tax moom ah nekkul woon xalaal mooy bi mu umra ba pare deful li nga xamante ne mooy mbir yooyu daganaatul ci moom mooy génnaatul ci loolu ba nekk xalaal mën a def yi nga xam ne dañ koy tere ku armal yépp parce que dafa indi woon haj loolu xam nga loolu lu xaw a lu spécial la ñoom loolu la ñuy wax loolu tabattuma boobu la ñuy wax waaw kay léegi jàppal léegi kon loolu mooy deuxième kon am nañu ne yonent saa salaam dafa ifraat mooy aj kese la ihlal loolu la allah labbayk bi hajj waaw léegi ñi ne umra ñi ne ñi ne euh, tabattu mooy kon ñoom bi umratin wa hajj mais sauf que bi umratin wa hajj boobu mooy mooy bi umratin voilà labbayka allahumma bi umra ba mu nekk ci umra ba pare après ba mu demee mu daal di labbayka allahumma bi hajj ba hajj ku jotee. mooy du leen boole parce que bu leen boolee loolu mooy mooy xiraan kon loolu mooy deuxième position ne tamattu la def mu am ñeneen ñoo xam ne dañ ne mutlaq ñu ne mutlaq ñu ne mutlaq mooy këne yonent saa salaam en fait yéenewuloon dara doon xaar ndigal waaw dem na ba Makka digal li door koo dikkal mais ba muy ba muy ba mu nee fii ay Dal Xulayfa yoon bi yépp doon na lab talbiya moom def na ko loolu moom néewuñ ne talbiya na labbayka allahumma def na ko mais nag bi ban est ci aj wala umra yooyu defu ci waxu ci woon dara doon na talbiya daal après talbiya labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda ba ñim jeexe wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak mooy ne doon na ko def mais kanta ihlal mooy ne bii laa tànn loolu defu ko loolu mooy mutlaq dafa joyal mbir mi hein ne rek la ne al labbayk loolu la doon wax léegi loolu mooy ñetteel ñeenteel bi ñu ne déedéet ah mukk yéen la ngaa naa wax nii yéen ñi fi jaar yépp déedéet yonent bi sallallahu alayhi li mu def mooy xiraan la def xiraan ñu ne leen moo luy xiraan ñu ne xiraan mooy ba muy ba mu ihlaal dane labbayka allahumma bi umratin wa hajj waaw waaw mooy sama yee yow sama borom man de wuyu naa la ci umra ak aj mooy loo xam ne umra ji attu umra ji ak attu ci biir attu aj yi lay dugg dara du leen séparer waaw lii mooy xiraan en tout cas ci jumhurul wan nañ ne jamaahirul ulama ba des nag bu dee ci al imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi dinañ ci moom li mu jàppee fii dañ ne te loolu moom yi en bu ñu loolu lañ mooy aj goo xam ne nit ki moom it une pierre wu tamattu al mutamattian ndax al mutamatti mooy ki def tamattu moom moom moom moom day umra ba pare après mu xalaal mooy mu pare ci umra nga xam ne yiñ ko da tere woon ñëpp day daganaat ci moom après nag bu demee ay mina yooyu ca lay dugg ci li nga xam ne mooy aj gi mu def labbayka allahumma bi hajj alors que bu dee xiraan nag loolu amu ci xiraan moom mooy bu ñëwee benn tawaaf lay def tawaaf boobu mooy dugal aj bi mooy dugal umra bi mooy dugal aj bi benn sa'i lay def mooy mooy dox entre Safa ak Marwa benn mooy bu ma nee benn pas bon sept fois la te sept yooyu bon du damay dem un ñëwaat muy un mu mu mu mu mu du aller muy un mooy bu ma déggee inna Safa ibda'u bima bada Allahu bi comme niñ koy gisee li Yonent saa salaam wax ci xadiis bu ne sunan al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi tàmbali leen ak feneen beneen riwaay bi nekk sax yi mu ne abda'u bima bada allahu bi damay tàmbali fi borom bi subhaanahu wa taala tàmbalee mooy dane inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an suñu borom bi muy wax dafa commencé inna safa safa la njëkk tudd après mu daal di ci teg wal marwata ak marwa kon moom mooy boo jógee safa dem marwa mooy un ma jóge marwa ñëwaat safa mooy deux waaw benn nag la ci def mooy loolu tuuroo benn mooy pas benn dafa dem safa ñëwaat marwa mu jeex non mooy defaatul deful sa'i bayna safa wal marwa pare ñëwaat defaat benn tawaaf benn sa'i benn lépp lu mu def benn sauf que ba nga xamante ne nii mooy lépp ci biir mooy acte umra yi ñooy dugg ci biir acte ak yi moo tax ku seetluwul da ngay jàpp ne kii ifraad la def ndax ndax ci biir nii nii moo ki def ifraad benn la sauf que am na différence mooy yéene bi laa moo tax gis nga yéene ni ñaari nit ñooy gis ñu taxaw di ajandoo di def les mêmes actes seen yoon bokkul waxuma ci ko seen sellu nañ nañu imaginer woon ne seen sell teg xol ñoo ko tolloore mais seenu pay yemul parce que xiraan mooy yéene ñaari acte jëf la muy acte wu umra ak aj alors que kii aj rek la def même mu dee ne ñoo bokk jëf yi jëf hein waaye résultat bi bokkul sauf que ki def ifraat kenn du ko ne yow il faut nga rendi dara alors ki def tamattu ak ki def xiraan ñoom ñaar comme que une pierre deux coups la boobaa nag loolu buur yàlla daf leen ci rendiloo dara ah voilà léegi kon lii mooy wax yi xoolal dañ ko récapituler ndax xaw nañoo dugg tuuti ci quelques détails ak leeral yenn yi mooy kon première wax dañu ne dafa am ñu ne yonent bi alayhi salaam ahalla bil hajj bi muy ihlaal hajj la la yéene am ñu ne di tamattu la def. waaw muy tamatoo boo xam ne bu particulier la am ñeneen ñu ne déedéet itlaaq mooy moom ahalla bi bi moom qad atlaqa al ihlaal daf ko wax daf ko joyal mais tànnul benn ci façon aj yi nga xam ne moom lañ xam parce que ndigal li ñëwagul woon am nag ñeneen muy ñeenteelu wax bi ñu ne xiraan la def mooy dafa boole omra ak aj ak omra yi dugg ci biir ak aj yi léegi lii mooy wax yi léegi nag ginnaaw bi nga xamee wax yi takk nga ah ñu jàll ay na dalilu kulli sinfin min hadhihi al asnaaf léegi na dalilu kulli qawlin min hadhihi al aqwaal ana lan mooy dalilu wax bu nekk ci ñeenti wax yi nañ leen jël waa ifraat bu ñu paree dinañ la wax ñan ñoo wax wax ji <laughs> dinañ la wax côté bu nekk kan moo wax mais kan moo wax lu ne dinañu la wax ana kan ku nekk kan moo wax wax yi <laughs> yow jàppal ru'usu aqlam wax yi nii téyel noonu <laughs> bu ñu baree dinañ ne ñi wax lii nag mooy ñoom diw alors léegi beneen wax bi kan moo ko wax ñu ne la ñoom ñu ne tamaton am na ku la ci wax léegi ñu ne tamaton xaas wal imam Ibn Qudama rahmatullah alayhi ñu ne dafa xiraan ñooñu dinañ la wax ñooy ñan ñu ne hajj itla dinañ la wax ñooy ñan même bu dee ne wax ja ah bon loolu nañ bàyyi bàgg fa léegi nag venons à nos dalil léegi yéen ñi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ifrad la def mooy ahal la bi nga xam ne ci la yéeg faut pas nga fàtte lool julli na tisbaar ak saxaabaa mi radiyallahu anhu ba mu def ishaar ba yéeg ci jëlee gëléemam hatta stawat bihi raahilatu ba mu ne coow waral moom warwaayam bi taxaw temm mu daal tàmbali ihlaal ne allah labbayka allahumma léegi ban la wax waa mbooloo mii nee nañ bi hajjin la wax waaw loolu ñoo la ko wax ñu ne leen léegi fu ngeen ko teg ñu ne ñun suñuy dalil bari na de ñu ne leen jukki leen ci insha allah jukki leen ci jukki leen ci tibb leen ci dalil yi jox ñu ñu xool ñu ne ñun suñu xadis premièrement mooy maa rawaahu asxaabu saxiixayn wala saaxibay saxiix saaxiba wala saaxiba saxiixayn li nga xamante ne ni moom la ñi nga xamante ne ñooy waa saxiix bi di al imaamu al buxaari ak al imaamu muslimu bunul xajjaaji al-Qushayriyu an-Naysaburiyu rahmatullah alayhi ma daal di daal di solo ñu jële ko ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha as-Siddiqatu bint Siddiqi radiyallahu anhuma mu ne xarajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aama hajjatil wadaa' fa minna man ahalla bi umrah wa minna man ahalla bi hajjin wa umra wa minna man ahalla bi hajj wa ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil hajj allah ñu wax affaire bi ñu ne ñu ne sayyidatuna Aisha de moo ne radiyallahu anha hein moo ne xarajnaa maa rasulillah mu ne xarajnaa génn nañu maa rasulillahi ànd ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kay ama xajjatil wadaa at mi nga xam ne ci la def adu aju tàggatoo gi mooy at ma mu aje aju tàggatoo gi moom sallallahu alayhi wa fa minna sayyidatu Aisha way wax de xadis mu ngi fi saxiixu imaamu Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj rahmatullah mu ne am na ci ñun fa minna am na ci ñun ñoo xamante ne nii ñun ci saxaaba yi man koo xam ne wala ñoo xam ne ahalla bi umra am na ñoo xam ne umra lañ ne bi umra ñoom loolu lañ wax wa minna am na ci ñun man ahalla bi hajjin wa am na ñoo xam ne dañ ne ah labbayka allahumma bi hajjin waaw xam ne wa minna man ahalla bi man ahalla bi hajjin am ñoo xam ne dañ ne labbayka allahumma bi xaj waaw léegi nag mooy yii nii yëpp saxaaba yi la ñun ñu ngi xaar ki nga xam ne moom lañu suñu boroom ne seet leen ay ay mbirom rek waaw lu ñëw ku nee naan Serigne diw def naag sëriñ daa def naag Serigne Samba def naag Serigne Ibra def naag Serigne Moussa def na yéen yooyu yëpp bu leen ko seet lu leen di seet maada faala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu la bu gaa yi traité di sonal seen bopp ci yenn yi yow xoolal li yonent sallallahu alayhi wa sallam def nga def loolu jeex na waaw wala taxaf lawmata la'im te nag bul ragal après boo ci newee ŋàññu aji ŋàññi ko mu man di doon waaw ay waa ji day diingat léegi li fi mag ñi indi woon la baax ñu indi fi diine ju bees loolu yépp boo leen luur gën a rëy loo leen man wax mooy leeral leen ne leen du diine ju bees wan leen say dalil ak fi mu nekk téere yi nga xam ne mag ñi ñuy wax ñoom téere yooyu leen mag fopp waaw téere yooyu leen mag fopp ba téere yooyu existé gox ba mag yooyu newoon sax amul woonub jullit nga wan leen référence yooyu ne leen lii mooy waxu yonent sallallahu alayhi wasallam mooy jëfam moo tax ma koy def kantaa di ci naqarloo ko liñ lay wax déedéet ah déedéet waaw mooy bàyyi leen ñuy wax fadarhum bàyyi leen rek xatta xiin ba ca kanam ñu xool kan moo ne woon ci dëgg ah sawfa taraa idin jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru waaw baal ba ci kanam ñu xool <laughs> ana kan moo bu pënd wi wuree fii yépp loolu pënd ak ci pënd lañ ne waaw ku nekk wax di ñoon di di xëcc di taaw yi jëmee sa kanam ay ku nekk na taaw yi yow moom bu nit ñuy taaw yi defal na as-Siddiq waxoon de keroog Makka ba ko gaay saax-saaxee ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt ba waa Banu Taym mu ñëw ne ko wallaahi la in maata Abu Bakr la naqtulanna Uqba ne ñëw ne jaay gis nga mooy karoog mañ koy saax saaxeel comme ni ko gis woon yàgg na <laughs> hatta Siddiq waa waa Quraysh dóor nañ ko ba mu nekk inconscient waaw waaw waa Banu Taym ay mbokkam ñëw ñoo ko jagat-jagatee yóbbu ko yaayam di ko faj ummul xayri radiyallahu anha waaw ni'mal ummu ni'mat ummu ummul xayri ummu siddiqi radiyallahu anhuma mooy yaayu mooy mooy maamu sayyidatu Aisha bu jigéen ndax moo jur sayyidina as-siddiq ha gaa naan ka ga mu ne leen yéen bam bañ koy faj lan la doon wax mu ngi inconscient ñu ñëw di ko faj mu ximmali ko gaa yi digaan ko mbaa yaa li kii ndax mbaa sa waa ak yu mel noonu mu ne ma ne maada faala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme que man yonent saa la doon la gaa yi doon ñàkk teggin muy kii gaa yi daal koy saax-saaxee moom nag kaawam faalewu ko waaye may kan man as-siddiq amaama rasulillah sallallahu alayhi wa ba may toppatoo sama santé te du ma xam d'abord est-ce que yonent saa sallam mucc na maa la faala rasulullahi sallallahu tontu leen ma ci loolu bu ngeen ma tontoo wér naa bu ngeen ma tontuwul ci loolu du ma wér wax leen ma maa la faala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax <laughs> fii Sayyidina Aisha li mu wax yépp lu rafet la waaye <laughs> ki ñuy xaar ñëwagul de <laughs> waaw mu ne fa minna am na ci ñun man ahalla bi umra keroog xajjatul wadaa koo xam ne ci ñun ñoo xam ne umra lañ lañ lañ lañ lañ ihlaal labbayk allahumma bi umra wa minna man ahalla bi hajjin wa umra am ci ñun ñoo xam ne li ñu ihlaal mooy labbayk allahumma bi hajjin wa umra wa minna man ahalla bi hajj am ñoo xam ne nag dañ na labbayk allahumma bi hajj léegi nag ñuy laaj ana rasulullahi kon ñu kama fa kama siddiq maada fa'ala rasulullahi ya bint as-siddiq kama qaala abuka abu bakr radiyallahu ankum mu ne wa ahalla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil hajj voilà mbir ma féeti nag féeti nag wa ahalla rasulullah kanta rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom moom moom li mu ihlaal leer na <coughs> bil hajj moom aj kese la la la aj aj la armal dane kon labbayka allahumma bi hajjin waaw kon nag affaire baa ngoongu hein baa ngoog kon gis nañu première ca première la dalil première dalil te al imaamu muslim soloona ba léegi jële ci sayyidatu Aysata radiyallahu anha même wax ji boo demee ci ah kitaabul xajji bu al imaam muslim soloona mu ne sayyidatu Aisha nee na anna rasulallahi sallallahu ahalla bil xajji mufrada waaw kenn yonent bi dafa ihlaal aj mufradan mu def li nga xam ne mooy li ñu naan ifraat mooy ak kese la yéene hein loolu du beneen dalil ah. waaw am na nag yeneen dalil yeneen yoo xam ne xadiis euh, la yu bari yuñ jële ci sayyidatu Aïsha yuy wane ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa def li nga xam ne mooy ifraat te loolu ku mel ni ñoom al imaamu ahmad ñoom imaam ash-Shafi'i daal dinañ koy solo rawatina al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal riwaaya yu bari la ci indi ñu tibbal la ci benn benn ah. ñu tibbal la ci benn al imaamu ahmad muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi mu ne euh, ah, daal dinañ koy solo al imaamu ahmad mu abdul ala ibnu hamad mu ne haddathani nettali na ma abdul ala sama sëriñ di abdul ala ibnu hamad qaala mu qaratu ala malikin mu ne liir naa jàng naa ca imaam Malik mooy ard comme niñ ko gisee ibnu Anas di Malik ibn Anas al imaamu imaamu daaril hijrati imaamu Malik an abil aswadi mu jële ci al abi abil aswad ah an urwata mu jële ci sayyidatu urwa sayyidatuna no sayyiduna sayyiduna urwatu ibn Zubayr an Aisha mu jële ci tantam di sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam afraral xajja comme biñ gis léegi ci riwaaya imaamu muslim ibnu al-Hajjaj boobu la ne anna rasulallah ahalla bil hajji mufrada lii mu ne ah anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam afradal xajja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa def ifraat aj la armal ne allah labbayka allahumma bi hajjin riwaaya yu bari na nag yoo xam ne day jaar ci ki nga xam ne mooy Seydina waa mawlaana al imaamu Maalik ibnu Anas comme ni ko ñoom al imaam mu jaar ci Qutayba ibn Sa'id mu ne an Maalik an Abil Aswad an Urwa muy même kii bi ah yaa ngaa dégg mu ngi noonu le léegi nag bon euh, foog naa mën nañu yem nii ci côté boobu léegi yeneeni xadis yuy wane na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne am na yeneeni xadis yoo xam ne dangaa bëgg ñu jukkil la kaay ñu jukkil la yeneen ñu ne waaw kay léegi <coughs> euh, bon euh, am na beneen xadis boo xam ne xaw na gudd mais baal noonu rek euh, après en yi leer na côté bi léegi am nga yeneen i saxaaba yoo xam ne soloo nañ ñu ne waaw seydina abdallah ibn umar radiyallahu taala anhuma ne nee na anna rasulallahi comme nim nee ci saxiixu al imam al buxaari yu rahmatullah alayhi mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam labbaa bil hajji wahda waaw gis nga lii kay xanaa leer na Seydina Mawlana Ibn Umar xam ngeen ko Ibn Umar al-Athari nga xam ne jeexitalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam da cee ràññeeku ci biir saxaaba yi ñu ko doon xeeñcoo waaw hatta yi nga xam ne dañ naan af'al jibil yàlla rek ay acte sax bu gisee yonent sallallahu alayhi wasallam bu fa jaaree fu ma ko def fu mu jaar dina fa jaar lu mu yàkkamti yàkkamti dina taxaw ba def ko ndax gis na yonent sallallahu alayhi wasallam def ko te xam na ne yonent sallallahu alayhi wasallam allah <laughs> allahu akbar ma ne moom moomu nag mu yàlla sari moo moom mawlaana ibn umar radiyallahu anhu bi hadithin sahih wa huwa fi al-bukhari mu ne anna rasulallahi kene ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam labba bil kero Zal fa bi muy talbiya rabbaa mooy wuyu na borom bi wuyu naa la ak wuyu dinañ ñëw bu ñëwee ci après talbiya dinañ wax ci côté boobu nañ dugg ci talbiyatu rasulillah ak yi nga xam ne ñoom ñii comme Mawlaana Ibn Umar da ko cee yokk ak yi ne Seydina Umar baayam da ko cee yokk ak yooyu ak ak tey jëm ci côté boobu est-ce que yokk ci talbiya bon lu baaxoo wala mu demee noonu ah in alhamdulilah insha allahu taala kon mawlaana ibn Umar mu ne anna rasulallahi kene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ndaw yàlla li labbaa bil hajji waaw mooy wax na allahumma labbayka allahumma bi hajjin kese moom kese la wax waaw waaw ñu ne loolu loolu du benn xadiisa beneen saxaaba di ñu ne leen waaw waaw waaw lii de baax na moom <laughs> yéen a ngi indi seeni kii de ñu ne waawow <laughs> te déglul al imaamu muslim al imaamu muslim dafa soloo ci saxee bi rahmatullahi alayhi ibnul xajjaaji mu jaar ci mawlaana ibnu umar ba léegi ndax naafi la muy naafi ah an ibnu umar radiyallahu taala anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ahalla bil hajji mufrada comme Seydatu Aïcha biñ gisoon sànq ci saxi imaam Muslim mu ne moom Seydina Abdallah ibn Umar ken yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ahalla bil hajji def na ihlaal bil hajji mufradan ci aj moom képp moom kese aj kese labbayka bi hajj bi hajj te al imaamu ahmad sëriñu al imaamu al imaamu muslim rahmatullah alayhi ba léegi xadis boo xam ne mu ngi jaar ci naafi an ibn umar mu ne ahlalna ma annabi sallallahu alayhi wa bil hajji mufrada mu ne def nañ ihlaal ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil hajji ci ak mufrad moom kese mufrada loolu kuy wax loolu Mawlaana Ibnu Umar ñu ne leen am ngeen yeneen i saadis ci yeneen i saxaaba ñu ne dese nañ de ci Mawlaana Ibnu Umar ñu ne non c'est que dañuy bañ ku nekk traite ni ñu traité gi nag la ñuy traité ñi ci des c'est pas que dañuy kii rek mooy dañuy moo tax ñu ne leen jukki leen parce que xam naa ne <laughs> li ñu naan li duuf ci nag wi yëpp xajul ci cin yi allahu akbar li duuf ci nag wi yëpp xajut ci cin yi ala fayal <laughs> allahu akbar léegi kon ñu ne leen baax na euh, bon am ngeen yeneeni saxaabaam yoo xamante ne nii ginnaaw sayyidatu Aïsha sayyidatu mawlana ibn Umar ñu ne waaw am nañ seydinaa Jaabir ban Jaabir Jaabir ban ñu ne ibnu Abdillah mi nga xam ne bu ñu jooyalee Jaabir ci biir saxaaba yi moom lañuy wax muy Seydina Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram baayu ash-shahiid shahiid Uhud Abdullah ibn Amr ah Amr ibn Haram Allah waa léegi Seydina Jaabir moom ana lan la wax Seydina Jaabir dafa wax ci xadiis boo xamante ne ni ah mu ngi ci saxiixu imaamul Muslim te nag xam nga xadis boobu mooy ban xadis est-ce que xam nga mooy ban xadis ñu ne la ah ñu ngi lay déglu de mooy xadiisu bi nga xam ne dañ koo gis gisati ko gisati ko mooy bi jaar ci Abu Ja'far waaw moom lañ doon bi passé wa ahlu baytil Mustafa Ja'far sallallahu alayhi wa sallam abaihi in anhu raawin la yahim mooy xadiis boobu nga xam ne al imaamu jaafar non muhammadu bnu muhammadu bnu ali bnu al xuseyn na bnu abi taalib radiyallahu anhu moo ko abu jaafar muhammadu al baaqir muhammad al mooy xadiisam bu gudd boobu ba mu duggee ci jaabir ànd ak ña mu àndaloon te moo ci gënoon a nekk tout tànk mu laaj ne ko est ce que man nga maa la leeral aju yonent bi sallallahu alayhi wa foofu hadis bu gudd boobu mooy bi gën a gudd buy relaté aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañ ko gis insha allah ci yaatal laa bëgg wax sinon bu dee am na ay pàcc yuñ ci jot a gis ba muy génn Medina toog na neuf mois de neuf ans yoo xam ne ajul ca dixième ba mu woote nit fa qadimal madinata basharun kaseer loolu ci hadis boobu la ne mooy dégg bi hein léegi nag fii nag ñu ne nii xadiis boobu noonu imaamu jaabir dane seydinaa jaabir dane wa ahlalnaa bil hajj lasnaa na'riful umra waaw mu ne keroog wa ahlalnaa bil hajj mooy bañ demee dal xulayfa fa la waxe woon ne la sayyidatu woon doom mooy xadiis boobu la ko waxe woon bint Umays ca la jure seydinaa lu may def mooy xadiis boobu ba léegi nee na ñun boobu bi ñuy ihlal Hmm? bi nga xam ne ci lañu ñëw di ihlaal ak yonent saa salaam ñun saxaaba yi wa ahlal naa bil xaj xaj lañ def te mooy loolu bu ñu ko defee mooy ci ndigalu yonent saa salaam ndax dañ doon bul fàttee nee na ba muy génn ci début xadiis même xadiis bi mbooloo bu bari ñoo ñëw ku nekk lan moo ko tax a jóg ngir muy xool yonent saa salaam di def di def li muy def kon kay bu ne ahlan naa bil hajj las naa naariful mooy ne ñun dañoo def talbiya dañuy ihlaal ihlaal bil hajj dañ mel allahumma labbayka allahumma bi hajj xamuñu woon sax umra parce que ñoom jàppuñu woon ne umra ko defe noonu niñ koy gisee insha allah ñu ne ah loolu damay xadiisu seydina jaabir ibnu abdillah ah ñu ne lool rek ñu ne Seydina Jaabir al ibnu Maaja al ibnu Maaja soloona bi sanadin saxiix mu jaar ci al imaam ad-Darawardi ah ak Haatim ibnu Ismaayil ñoom ñaar ñépp ñu jële ko ci kiñ la wax sànq Seydina Jaafar ibnu Muhammad an abiihi mooy imaam Jaafar as-Saadiq moom moo ko nettali ñoom al imaam ad ak Haatim ibnu Ismaayil ak ñam ko doon nettal ñu jële ko ci moom muy Ja'far as-Sadiq muy Ja'far ibn Muhammad di Muhammad al-Baqir mu jële ko ci an abihi ci baayam di Muhammadul Baqir Seydina Muhammad al-Baqir ibnu Zayn al-Abidin ibnu al-Husayn ibnu Ali ibnu Abi Talib ak Sayyidatu Fatima bint Rasulillah alayhim afdalu salaati wassalaam an Jaabir mooy Seydina Muhammad ibnu Ali ibnu al-Husayn jële ko ci Seydina Jaabir radi anna rasulallahi foofu mu ne mooy niroon ak mooy xadis bële mais mais bokkuñu ndax fële la dina mate bu xadis imam Muslim bi mu ne afrada Seydina Jaabir mu ne anna rasulallahi ken bi sallallahu alayhi wa afrada al dafa def ifraat mooy ba muy keroog ilaal aj kese la la def la la la la la moom la afrada dafa def ifraat alxaj aj euh, léegi ñu ne leen bon léegi kii nu mu tudd dangeen a dese dara ci xadiis yi jóge Seydina Jaabir euh, ñu ne des na kay am na yeneen ñu ne leen non léegi nag xool benn rek dolli leen benn après ñu xool ndax yam ngeen yeneen saxaaba ñu ne waaw insha kon ñu jeexalee al imaamu ahmad al imaamu ahmad ci sanad boo xam ne bu wér la ah mu ne seydina jaabir mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ahalla huwa wa asxaabuhu bil hajj laysa ma'a ahadin minhum hadyun illa an-nabiyya wa talha allah hmm? <laughs> eh, hadiis bii nii à vrai dire sax al imaamul Buxaari soloo na ko lu gën a gudd nii nu ko imaam imaamul Buxaari yu rahmatullah alayhi soloo na ko lu gën a gudd li ko sëriñam di imaam Ahmad soloo ah ah léegi mu ne kon moom Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu an Abdallah tamit an Abdillah anna rasulallahi ke mu ne ke ne ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ahalla def na ihlal huwa moom wa ashaabuhu ak saxaabaam yi radiyallahu anhu bil hajji ci aj laysa ma ahadin minhum hadyun illa nabi amul kenn nag ci ñoom koo xam ne yoroon nga hadyu mooy indi woon nga pare woon nga ay yoo xam ne danga koy rendi pour Makka pour yóbbu ko fa comme hadaayaay muy hadyu yi géléem yi wala xar yi ñu fa war a rendi nee na yoneen saa salaam képp moo ci yoroon ak Seydina Talha euh, mais lii lool du ci lu ñu doyal que ni ñoom ñaar kese lañ woon ah? ndax dinañ am na yeneen riwaayu Sayyidatu Aisha xaw ma sax nañ ko tuddam déet yoo xam ne dane ku mel ni baayam Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Omar rek indi woon nañ ay géléem yoo xam ne dañu def ñoneem saa salaam te géléem gis te tuddoon nañ ko bi ñuy gis yónni Seydina Ali ilal yamani que ne moom ba mu jógee yaman dafa indiwaale ay géléem jëli ko foofu indiwaale ko Makka ndax jamono ji Seydina Ali mu jamono jii nii moom fekkewul lii ah newuloon Medina mu nga woon Yaman boo tax waxoon nañ la moom ba mu déggoo riwaaye ñoom Seydina Sa'id Seydina Abu Sa'id al radiyallahu ta'ala anhu warda yam waxoon ne moom àndoon na ca Seydina Ali dafa dem Yaman la jóge dégg yoneen saa salaam aji na mu jóge noon dem Makka fekki ko foofu la yóbbaale li nga xam ne mooy hadaaya te riwaay imaam Jaabir bu gudd bi ñu la wax nekk sax imaam Muslim dina tudd loolu bu ñu koy gis ca guddal ba insha allah kon ñu ne kon ñun suñu am beneen xadiis a ngi bu Seydina Jaabir ñu ne leen barakallahu fiikum léegi est-ce que ngeen yor beneen am ngeen beneen saxaabaam ñu ne waaw mawlaana ibnu Abbaas abul Abbaasi mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu ene moom moom c'est que xadiisam moom tuddoon nga ko fi waaw tu xadiisam bi wax ne yonent saa saam la def loolu tuddoon nga ko fi bu yàggul léegi ana kan moo fàttaleku loolu lee ñu ne bon est-ce que man ngeen koo rappeler parce que euh, bon boo ngeen waxee après dinañ ko xam ko ñu ne waaw kay <laughs> waaw <laughs> kay ñu ne <laughs> alaanam Abbaas radiyallahu anhu mooy xadiis bi mu ngi woon imaam imaam ko solo min afra wa huwa mimma liñ naan bii moom eh, eh, eh, bihi al Buxaari an mooy al imaamu Euh, al yi moom moo ci wéete mooy moom rekk ko solo lañ la bëgg wax voilà mooy xadiis bi ñu la doon wax këne moom keroog ba muy génn yoneen saa salaam biir mag biir Medina mooy dafa sol yéreem iddahana <coughs> tatayaba wa dahan dafa sangu wa tarajjala wa dahana mooy bopp bi mu daal di koy defar diw ko sol uzuram ay isa làmbaay koom ak làmbaayam subam après mu daal di dem mu te terewul dara ci uzur yi ak yooyu ba mu demee ba Dul fa ba mu xëyee mooy xadis boobu hein te mu ne mu génn te mu ngi génn li xamsin baqiina min dil qa'da mu ngi génn cinq jour moo desoon Zul Qa'da jeex ah léegi nag mu ne kon mu julli suba foofale après mu ne après nag fa ahal la mooy bi mu naan euh, ca la defa woon li nga xam ne mooy ishaar <coughs> ah summa ataa ba mu jullee fa lamma salla zuhra bi Dhul Hulayfati summa ataa bi badanatil mooy thumma daa bi naaqatihi fa ash'araha fi safhati sanamiha al aymani al aymani mu daal di dem euh, mu daal di laaj jëleemam mu daal di koy nàccal def ishaar bi ak taqlid bi après mu daal di yéeg raaxilaam fa lamma stawat bihi ala al baydaa'i ahalla bil hajj kan moo soloon la non sahih imam muslim non imaamul Buxaari la woon voilà imaamul Buxaari la woon kon mooy mu ne ba mu yéegee ci kaw géléemam ci la defe ihlaal ne labbayka allahumma lan la wax mu ne bil xajji ahalla bil xajji mu daal def ihlaal ci xajj mooy labbayka allahumma bi xajj loolu la wax buur yàlla wuyu naa la bi xajjin ci aj waxul umra de bi xajjin ñu ne ha loolu daal yéen mooy seenu xadiis ñu imaamu muslim ci sax soloo na lool anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ahalla bil hajji muy xadiisu mawlaana ibnu eh, eh, abbaas hmm? muy xadiis sayna wa mawlaana ibnu abbaas kene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ahalla bil hajji bi hajjin bon euh, kon yéen daal bu ñu comprendre kon lii ci gàttal mooy seen dalil ñu ne waaw lii lépp suñuy dalil la yoo xam ne lii nii amul ombre de doute newut mu ngi nii léegi yéen je vous je ak ñi des ngeen xool mais ñun comme que yaa wax ñu tibb tibb nañu sëq nañu voilà sëq nañu ci suñuy affaire mu ngi noonu euh, am na yeneen yu ñu am yoo xam ne manoon nañ leen ko wax ñu ne waaye noo baax na yéen kay fii mu ne li ngeen wax moom leer na seeni dal dalil leer na càllale yi leer na léegi nag kon may leen ñu ñu déglu ñu ci des kan moo ci des mooy ñi nga xam ne ñoo ne ñoom ñoo ne yeneen saa salaam tamaton la def mais wax naa la ñii dañu ne tamaton xaas tamaton xaas la def mooy tamaton boo xam ne bu jagoo la ñoom ñu ne tamaton xaas la def. Euh, Euh, ñu ne leen yéen moom baa seen affaire du bari parce que bu dee ne bu dee ne li ngeen di wax dafa nar a bari moom dañuy ragal ne seen kii bi du fi xaj quoi du fi xaj ñu ne ñun bon bu ngeen bëggee dañu wax ko léegi wala rek beneen yoon parce que comme ñu njëkk a wax ñu nit am nañ suñuy dalil mooy ñoom al imaam ibnu Qudaama ñoo al ibnu Qudaama léegi voilà. ñoom al imaam nu Qudaama kon euh, liñ doon wax sànq mooy ñun tamattu bi ñu wax sepa pas n'importe quel tamattu comme ni nga waxoon sànq aywa kene kenn du fi ñun leer nañu ne am na loo xam ne moom yonent sallallahu alayhi defu ko ñëwul ba foofu ne dafa umra ba pare ba ba génn ci umra ji daal di aj loolu ñun ñépp d'accord nañ defu ko kon ñun bu ñu naan moom tamaton la eh, la ihlal ñun façon bu particulier la bu particulier boobu ñu ne léegi nag bala ngeen fee dugg ci benn dal yi leeral leen bu particulier boobu ñu ne mais waxoon ngeen ko léegi ñu ne leeral leen ko parti seen parti la ñu ne waaw kay mooy te loolu la boroom al-Mughni wax muy al imaam Ibn Qudaama al-Maqdisi rahmatullah mu ne non tamaton bi yeneen saa salaam def mooy lii. umra la def waaye bi nga xamante ne nii ci la war a génn ci umra ji bi mu paree ci umra ji mooy dafa war a nekk xalaal mooy yiñ ko tere woon ñun dafa war a dagandaat ci moom dafa war a teggeeku tere bi laata muy dugg ci aj gi mais comme ni ko saxaaba yi radiyallahu képp koo xam ne yoroo woon indiwoo fa woon hadiyu lim na koy waxe comme niñ koy gisee ne leen eh, léegi firi leen seen aj gi ngeen yoroon ngeen def ko umra képp koo xam ne indiwoo woon fi had yu indiwoo woon fi ay gëléem wala xar yu ñu yoo fiy rendi yow sa aj ga nga woon def ko umra bañeen nañu ne mais loolu mooy la mu ne def leen ko loolu léegi ñu ne kantaa ñi ne leen yéen da ngeen di continuer mooy yéen du bu ngeen def ni ñeneen ñi nga xam ne yoon xar ak yoruñ indiwuñ fiy gëléem ñu ne ñun loolu xam nañ ne deful loolu ñun nag kon li ñuy wax mooy dañ naan tamat la def sauf que bam ba mu paree ci umra gi deful li ñële parce que dafa yoroon dafa indi woon mu fa waroon a rend yu mu fa waroon a laj moo tax loolu mooy ak tamattuul xaas bi nga xam ne moom la wax nii bu particulier bi nga xam ne moom la def mais ñun liñ bëgg a wax foofu mooy dafa umra ba pare mu daal dafa dafa xaw a dafa wuute euh, mooy étymologie comme niñ ko xamee léegi ak tamit boroom xam-xam yi buñ koy wax liñ ci jublu quoi mooy ne damay umra ba pare ci ba pare complètement ba liñ ma tere woon daal di dagan ci man après mu dugg ci ak ji ñu ne loolu nag boo du loolu ñun moom ndax d'accord nag du loolu mais bii mooy li taxoon deful loolu nag mooy géléem yi mu indaale woon léegi nag ñu ne leen nag ginnaaw ba ngeen leeralee lii xam nga nu ñaa def ah xam ngeen nu ñaa def yéen da ngeen di téye seen seen dalil yi téye leen ko voilà affûté leen seeni dalil ngeen téye dégg nañ partie bu njëkk bi waa ifraat <laughs> léegi ñan ñoo ko wax bii ñëw dinañ la wax ñoo ko wax wala dañuy bàyyi sax ba wax wax yépp ñu ne ñeewoon ifraat ñooy nii xam nga bii dañ la ne imaam Ibn rek mais du moom kese am nañuy partisan mutlaq kan moo wax loolu ñu ne la ñoom ñii ñi ne xiraan nag ñu ne la ñoom ñii la léegi kon yéen yéenay deuxième position yéen a war a joxe seeni argument sauf que nag dafay xaju c'est sûr que yéen du ngeen joxe benn dalil ak ñaar mais waaw <laughs> am nañ lu bari sax insha allah diñ ko gis kon nag kon dañuy yem foofu kon da ngeen koy téye ba bii di ñëw yéen bu ngeen paree ñan ñooy suivant Euh, bon waa itlaq waa mutlaq ñi nga xam ne ñoo ne ñoom euh, ihlal mutlaq ñoo ci tegu ginna kon yéen waa keraan yéen a mujj ñu ne waaw loolu day ngënu séddoon ñu ne waaw baax na ñun grawul fu ñu mën a positionné wu baax na l'essentiel mooy ne suñuy wax leer rek dañuy indi suñuy wax ñu ne leen kon nag baax na yéen ñépp yéen ñett ñi ci des léegi kon xaar leen bii ñëw ñii ñu commencé insha allahu taala ci dalil yi ba léegi ci suñu laaj bi